ñu ne woon nag bi Dul Xulayfa ñu ngi woon ba léegi Dul Xulayfa fi maxalli ihlaalihi alayhi salaatu wassalaam muy fi nga xam ne mooy bërëb bi nga xam ne fa la defe woon ihlaal ca la yëkkati woon kàddoom ca kaw wax li nga xamante ne moom sallallahu alayhi wa moom la yéene euh, ñu woon nag ginnaaw bañ gisee fan la defe ihlaal ba muy ca buntu jàkka ja muy jàkkaay dal xulayfa lamma stawat bihi naaqatuhu qaa'ima bi nga xam ne ci la géléemam gi di alqaswa comme ni ko seydina jaabir leeral ne géléem googu la woon inda al imaami muslim ibn al xajjaaj al qushayriyu an raxmatullaahi aleyhi bi mu yéegee ba géléem gi taxaw ne cow ahal la mu daldi wax labbayka léegi wuyu naa la yow sama boroom léegi bi lan lan la wuyu hal li mu wuyu mooy bi xajjin waxda est-ce que aju kese la wuyu wala est-ce ahal la bi xajjin wa umra est-ce que qiraan la def mooy da leen a boole wala est-ce que ahal la bi umratin ginnaaw bam ci paree ahal la bi xajjin muy tamattu walla boog est-ce que sax defu ci benn comme li waa itlaaq wax lii moo doon tontu yi ñëw ci laaj boobu leen yi nii ñu poser question comme ni ñu ko gisee gisoon nañ ne anna al ulama qad ixtalafu fi hadhihi al këne boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañoo wute ci masala bii mu am pàcc boo xamante ne nii dañu ne ñoom ahal la mufrada bi xajjin waxda ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog li mu yéene aj kese la waaw amul leneen ifraad la def moom la yéene ñooñu ñoom lañ jëkkoon a gis seeni wa seen wax ak seeni dalil muy seeni tal seeni argument am beneen pàcc bu ne déedéet tamattu la def mooy ni dafa umra aj waaye ñii nag umra aj gi nañ waroon na ciy génn waaye génnu ci ba mu umra bu génn ci umra ji dafa waroon a taxallul dafa waroon a xalaal waaye defu ko li annahu sallallahu alayhi wa sallam saaqa al hadiya dafa wommat jële <clears throat> hadiyu gi min dhil xulayfa ba'dama ash'araha wa qalladaha ginnaaw ba nga xam ne ci la ko defal li nga xam ne mooy ishaar nàccal ko daal di koy takkal ay dàll ci baat yi ñoom hëdd yu yoo yële bi nga xamante ni lool ñooñu ñu ne looloo taxoon moom génn ci wax nañ la nag képp nag koo xam ne dane moom alayhi salaatu wassalaam tamaton bi mu def mooy dafa umra ba pare génn ci ba pare door a duggaat ci aj gi kooku moom def def lébu rëy rëy rëy la def waaw waxoon nañ la ku mel ne al imaam Ibnul mu ngi naan ama ki bu dee am nañu wax loolu kantaa kiy wax loolu moom mooy def def lim rëy na lool parce que amul benn riwaaya boo xam ne bu wér la bu ñu soloo boo xam ne day wane ne yonent bi alayhi salaatu salaam kaana xalaala ba'da umratihi ca aj ga déedéet yépp gis nañ li mu waxoon yaay Xafsa labbattu labbattu shaar yi wa qallattu hadyi falaa axillu xatta anxar mu ne labbattu shaar yi mooy defar na boppam diw ko traité ko dal di koy takk waaw du shaar yi non waqalatu had yi sama had yu indi naa ko ba takkal ko li nga xam ne mooy màndarga yi tax ñu ràññee ko këni lii hadiyan baalighal kaaba la këni gàtt yii de wala géléem yi ak nag yi bu dee ay nag mais yomb dinañ gis nag ca kaaba ga insha këni lii ca kaaba ga la jëm <coughs> mu ne nag comme que loolu laa def fala axillu manumaa génn ci sama nekk ci si li ma nekk nii <clears throat> manumaa def ni ñi nga xam ne lam yasuqil hadi ñi nga xam ne ñoom indiwuñu fi hadi yu manumaa def ni ñoom tamu ne leen seen aj ga ngeen yéene woon def leen ko umra bañ pare da umra ji mu ne léegi nag xalaal ngeen man manumaa def ci ni ñoom kon nag falaa axillu mooy duma nekk xalaal mbir yi nga xam ne moom lañuy aaye ko armal du daganaat ci man xatta an xara fekk rendiwuma fekk lojuma samay géléem yi te loolu nag mooy ba aj di nga koy def kon <clears throat> mooy tamattu bëlee tax ñuy wax bi njëkk a wax mu am ñeneen ginnaaw ifraat ak tamaton ñu ne déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en fait dara la ci yéenewul moom dafa def ihlaalan mutlaqa mooy ne choisirul woon benn ahalla bil bil bi bi bi bi tawxid kama qaala sayyidina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhuma comme ni xadis bi ne ci saxiixu al imaamu muslim ibnul xajjaaj labbayk allahumma labbayk talbiya yi la wax waaye nag amul fenn fu ne labbayk allahumma bi xajjin wala bi umra walla bi xajjatin wa umra loolu waxu ci benn ñoo it gisoon nañ seeni dalil walillahi alhamdu wal minna ci jataay bi ñu génn mu am ñeneen muy quatrième position te ci ñoom lañ newoon mooy ñi nga xam ne ñoom dañu ne en yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li mu def réellement mooy ahalla bi xajjin wa umratin maan waaw mooy dafa boole aj ak umra ñu gën leen a xam ci asxaabul qiraan ñi nga xam ne ñoom ñoo ne dafa boole mbir yi aktu umra yi dugg ci biir aktu aj yi comme li mu ko waxee ila yawm al qiyaama daxalatil umratu fil xajji ila yawm al qiyaama comme niñ koy gisee ñooñu nag ci ñoom la ñeemoon ñooy dernière position gisoon nañ ñu ne leen yéen jataay bi weesu tàmbali woon ngeen indi seeni dal ñu ne ñu ne ajal ah kay parce que wax nga dëgg ñu ne yéen nag yéen a war a continuer waaw sauf ko jot ngeen indi yenn ci seeni dalil indi ngeen bu ñu récapituler bala ñoo Umar ibn al thani xulafa ar-rashidin al-mahdiyyin radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum bi mu doon wax te seydina wa mawlana ibn Abbas jële ko ki moom comme ni mu ñëwee ci saxiixu al imaamu al Buxaari yu rahmatullahi ak alimaamu imaamu muslim ibnul xajjaaj hmm? baabu waadil aqiiq al waa baabu al aqiiq waadun mubaarak bim ne yonent bi moom Seydina Omar dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa fan la ko déggee ci waadil aqiiq mooy Zal Xulayfa mu naan lan ataani aatim min rabbi am na aji dikk gu ma dikkal bàyyeekoo fa sama boroom fa qaala mu ne ma salli fi hadha al waadi al mubaarak jullil ci xurwu barkeel wii nga ne wa qulta booy talbiya na nga wax booy booy ihlaal booy formuler ton intention na nga wax lii lan umratun fi hajja umra ci biir aj loolu mooy xiraan ñu ne la waxoon nañ la tamit nettalib asubay yi boobu li nga xam ne ba léegi ci seen dalil yi bu Seydina Umar ba mu ñëwee ne dafa bëgg a jihaad yi dem laaj al ashar yi mu ne ko di tàmbaleel aj mu digal ko mu boole aj ak umra buy talbiya buy buy ihlaal mu wax loolu le am ñaar ñu ñu ko gis muy def lool ñu ne mais kii moom moo gën a réer mbaamu waa këram non non géléemu waa këram adallu min ba'iri ahli mbir mi rëy ci moom lool mu dem wax ko Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Omar dem ci ñaar ñoo ñële wax wax joojee mu ŋàññi leen waaw ndax loolu moom manula ñàkk sëriñ bi bu gisee ci taalibe yi ñoo xam ne comporté na woon nañu comportement yoo xam ne jaaduwul façon niñ koy dindee bari na waaye bu gisee ni lii moom il faut ñu régler ko léegi day dem ba ci ñoom régler ko waaw ŋàññ leen bu ko jaree waaw wan leen la lii ngeen def jaaduwul te bëggatuma koo gis Seydina Omar dem ŋàññ leen waaw ba moom itam mu xam ne ndax loolu dafa am solo ki ñu def injustice bi mu xam ne kat ah justice am na waaw ñu xam ne justice am na du fii dañuy nëpp nëppal mbir yi rek parce que ñoom diw la déedéet mu dem mu ŋàññi leen moom mu ngeen di gis mu leen di ŋàññ lu tax ngeen naan ko ay ay ay ay kii di def xiraan ngeen ne ko moo gën a réer hein aju xiraan ngeen ne ko moo gën a réer géléemu këram waaw ba pare ñëwaat ci moom ne ko hudi te yow di gindi nañ la ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa mooy lii nga def lii nii xiraan mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa nañ la tontul tuuti ne loolooy wane ne Seydina Omar radiyallahu anhu noonu Seydina Ousmane lañ doon tere naan nit ñi bu leen def tamaton wala xiraan mais na ngeen ko wéetal beneen voyage boo xam ne pour umra kese la loolu tekkiwul woon ne ñoom dañ ne woon mbir mi baaxul wala bu ko fi kenn defati du tout ndax bu doon lool Seydina Omar dina wax waa jiita ji fa am la woon dina ko ne wax nañu dëgg wala boog même bu dee ni euh, expression yooyu duma ko jëlaat dinaa leen ñoom li ñu wax nag niñ ko waxee baaxul waaye defal ak waxu ko lool dana ko hudi te yow di gindi nañ la ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu bokk na ci seen dalil yi ngeen indi woon Seydina Usmaan ak Seydina Ali lu Seydina Ali wax te moom it ba mu jógee Yaman comme niñ ko gisoon ci xadiis Seydina al-Baraa bin Aazib radiyallahu anhuma wa ardaahuma këne moom qad ahalla comme niñ koy gis nañ ko gis ci kanam événement yi parce que ñu ngi Dul Xulayfa Seydina Ali jamono jii mu ngi Yaman dina dajajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam makkata comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon inchaa allahu taala dinañu ci ñëw buñ ci accès ci événement yi biir màkk moom ci boppam ahalla bi ihlaali rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te bam ñëwee gis sayyidatu Fatima hein ca ajja mu ñëw dugg si jóge Yaman gis ko moom daal ku ko gis xam ne kii moom nekkul ci période de en tout cas période de sacralisation moom pare na par ba ba niit bi fan mu def ca parfon bu bari waaw loolu dañ ci jànge ne jigéen gi war nay toppatoo néegam waaw ba gu neex di fa jolle comme ni nga xam ne ah bidaatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muy sayyidatu Fatima az xayru nisaa'il aalamiin daal di def Seydina Ali nee na keroog ba mu dugg seen néeg bi da koo def fu ne parfum wa ngay xeeñ waaw ma ne ko mais lii la ndax dafa jàpp ne aj la te xam ne ne aj yonent bi alayhi salaam daf cee tere li nga xam ne mooy parfum wu ñu ngi nii Makka ñëw di aj si ma ñëw sama soxna moom it dafa aj si ah, ñëw def fii yëpp parfum nii mais la nee na mu ne ma sama baay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ma digal lii mooy moo ñu digal suñu aj ga ñu yéene woon ñu def ko umra pare nañ nag ci umra gi nekk nañ xalaal après lañuy duggaat ci aj gi talbiya ngir ihlaal ngir aj Seydina Ali nee na ma dem direct ca yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ma waaw màkku ne ma dama agsi mu ne ma lan nga ihlaal yow ma wax ko li ma ihlaal ne ko ihlaalun ka ihlaalika sallallahu alayhi wa sallam damaa def formulé naa sama sama intention comme sa bos loolu it buñ àggee foofu dinañ gis ni loolu it lu mën a ne la mooy nit ki mën naa ne man ba mu ñëwee ca mii xaatam fa mu waree formuler yéeneem mais mu ne man yéene naa comme comme diw moo xam oustaz diw wala cheikh diw mais à for à condition cheikh boobu mu aj si te tamit à condition yow nga war a mën a gis mooy di nga ko gis après ba xam moom lan la yéene bu ko defee yow bu boobaa da ngay wommatu moom ci li mu yéene mais bu dee ne cheikh boo xam ne aj siwul nga naan eh, ahlaltu ka ihlaali cheikh fulaan alors que cheikh fulaan masula aj te tamit aj siwul déedéet waaw mooy loolu mën naa ne comme ni Seydina Ali def nii comme mooy loolu gisoon nañu tamit Seydina Ali ak nettaleem ba ak Seydina Usmaan comme ne sax imaam Muslim ak yooyu ak euh, ay euh, musnadu al imaamu Ahmad ibn Hanbal ak ni ñu ko tudde woon walillahi alhamdu wal léegi nag ngeen war a te waxoon nañ ne te waxoon nañ ne loolu noonu dañ koy mën a boole leneen mooy iqraaru seydina Usmaan bi nga xam ne moom la e, daldi dëggal waxu seydina Ali boobu bi mu ne ko yow nga xam ne yonent bi alayhi salaam lii la def jamaa bayna al hajj wal umra nga koy tere mu ne ko ndax xamoo ci yeneen riwaaye ndax xamoo ne yonent mi alayhi salaam def na lii mu ne ko waaw waaye lii man lii sama ijtihaad la waaw kon bam nee ko waaw moom itam mën nañ ne moom it bokk na ci ñu soloo ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa def li nga xamante ni nii dafa def li nga xamante ni mooy qiraan léegi yéen foofu ngeen yemoon def nañ récapituler récapituler nañ seeni dalil léegi nag continuer leen waaye nag yéen waa asxaabul qiraan il faut ngeen bañ a fàtte benn mbir mooy mooy li nga xamante ne nii moom lañ waxoon ñi fi jiitu mooy nag foog ngeen tënk seen dalil yi foog ngeen tënk seen dalil yi parce que sinon rek dañuy déborder jataay bii weesu neewuñ leen woon ngeen arrêté parce que en cours de route ngeen jëlee parce que waa asxaabul itlaq ñoom ñoo doon wax bi ñu paree nag yéen ci ngeen jël moo tax daanaka mënuñ leen woon a arrêté ndax seen waxtu doonul woon mat waaye nag fokk ngeen tënk seeni dal yi ñu ne waaw incha ñun moom de toute façon kaay ñu wax la benn affaire ñun waa Qiraan ñoo ëpp dalil ci ñépp ma ne ah, ah. yéen ëpp dalil même waa ifraat ñu ne ma ne ifraat tamattu ñoom ñépp boo leen boolee ñoo leen ëpp dalil ah, kon li yéen seeni dalil rëy na ñu ne xam nga lu tax ñu wax la lool kaay waxuñu waxu falaa falaa de ifraat tamattu ñoom ñépp boo leen boolee non seulement ñoo leen ëpp ay dalil mais saxaaba yi ñu jëli ñun ne xiraan la yonent bi alayhi salaatu salaam def ñoo ëpp fopp fopp fopp boo jëlee saxaaba yi solo ifraat ak yi solo tamattu ak yi soloo itlaaq nga boole leen ñun saxaaba yi ñuy jëlee que ne la def ñoo ëpp ñun beneen affaire mooy yi soloo tamattu ak yooyu ak ifraat ñoom am na ci ñoom daanaka ñoom ñépp soloo nañ ci ñoom que ne xiraan tamit def na ko ñu ne kon waa xiraan yéen moom mais nag mais nag foo ngeen tënk ñu ne taxawal ñu wax la taxawal ñu wax la ñun am nañ dix-sept saxaaba ñu ne waaw dix-sept saxaaba yoo xam ne ku nekk ci ñoom jële nañ ci ñoom que ne ci ñoom que ne yonent bi alayhi salaam xiraan la def hmm. ne ah yéen nag xam ngeen ne li ngeen fi jot a wax te ak bokk na ci ñi ngeen jot a wax ñu ne waaw ñun ñu jot a wax bariwuñ ko ñun xulafaa ur rashiduna boo ci génnee Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ñoom ñi ci des rek lañ wax Seydina Omar lañ wax Seydina Ali Seydina Othman kon de ñetti saxaaba lañ wax radiyallahu anhum léegi buñ la nee set kon mooy mooy des na ñu ne kon xoolal compter li ci des 3 ci 17. quatorze quinze seize dix-sept kon mooy quatorze dese nañu te en plus quatorze yooyu ñu dese du ay benn xadiis rek lañ ci wax de ñu ne ne eh, xoolal xoolal xaaral ñu limal la ñooñu ba pare eh, yéen nag seen affaire daan dara compliqué de yéen seeni dalil moom yéen moom moom kon fu ngeen tënk ñu ne waaw mais taxawal ñu indil la pour wan la ne même bu ñu tënkee li ñu indi na ngeen xam ne li ñu bàyyi ci nag wi moo ëpp waaw ñu ne waaw léegi wax leen ñu ne xoolal ñi nga xam ne saxaaba yi nga xam ne dañoo euh, solo xiraan te wax naa la bokk na ci ñoom ñi nga xam ne sax ñoo soloo ifraat ak tamattu mooy sayyidatu Aïsha ginnaaw ñoo génneel ñi ngi la njëkk a wax sànq sayyidna Omar sayyidna Ali sayyidna Usman parce que moo ne sayyidna Ali waaw yonent bi alayhi def na ko xam naa ne def na ko mais dañu ragaloon dañu nekkul naa xaayifiin comme loolu kon gis nga moom ci boppam nee na yonent bi alayhi salaam kon def na ko kon trois ñu ne la dollil sayyidatu Aïcha quatre sayyidina Abdallah ibn Umar sayyidatu Aïcha soloo na non seulement soloo na ifraat bi soloo na tamattu bi mais soloo na bi <laughs> yaa ngi gis loolu moom itam soloo lii xiran kon sayyidatu Aisha sayyidatu Aisha sayyidatu Aisha kon nga am kaat ah sayyidina Abdallah ibn Umar moom itam naka noonu bokk nañuy solo ifaat ak tamattu hmm? seydinaa jaabir ibn abdullah gis nañ itlaaq biñ koy gis bii weesu xadiisam na ñeen ñeen di woon hmm? te gis nañ ko tamit ci tamattu kon sii sa ak kan sayyidna abdallah ibn abbas moom itam gisoon nañ ne bokkoon na ci ñu solo woon yenn yi fële ak kan sayyidna imran ibn husayn moom gisoon nañ ne bokkoon na ci ñu solo tamattu en tout ci ñu waa tamattu doon doon doon doon invité bi ñuy indi seeni dalil sayyidna imran xadiisam muy sayyidna albara miñ la wax sànk ah sayyidna ibn azibir radiallahu taala anhuma ak kan saydatu xafsa te it gis nga ne bokk na ci waa qiraan wano waa tamatoo bokkoon nañ ci ñu xadiisam boobu ak kan saydina abu qataada alxaaris ibn ribail ansaari radiallahu taala anhu farisu rasulillahi sallallahu alayhi wa abi awfa ah, moom itam ci la abu talha al ansaari bàyyi jiit la seydina anas ak kan al hirmas ibn ziyad al hirmas ibn ziyad moom itam saxaaba la woon radiyallahu anhu ak kan al saydatu umm salama hmm? al saydatu umm salama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ak kan jeexal ngeenam ñu ne mukk jeexalaguñu allahu akbar allahu akbar seydina anas ibn malik seydina anas bi di maalikir radiallahu taala anhu wa arda ak kan seydina sa'd ibn abi waqaas ñu ne ay ah, kon yéen daal ñii ñépp jële ngeen ci ñoom affaire bi ñu ne waaw te ñenn ñi ñenn ñi du benn xadiis ah. xoolal xoolal ñu ne nag yow gis nga ba léegi dugg ñu suñuy dal na ah. fii mu ne yow yow lañuy leeral pour nga xam bala ñuy continuer bon continuer udd commencé woon nañ ko jotaay bii weesu bala ñuy continuer di continuer suñuy dalil comme que yaa ñu tënkuloo dëgg la dëgg la nee woon ci nag wi yépp xajul ci cin li waaw waaye dañ lay kii rek en connaissance de cause nga xam ne nga xam ne affaire yi ñun ñun wuu li ñuy indi dal li ñuy indi li ñuy baw ko ëpp mooy xoolal rien que Seydina Anas affaire bi moom ñi ko jëlee ci ñoom mutawaatir la muta mutawaatir la Seydina Anas rien que ñi ko jëlee ci moom mutawaatir la mooy moom en fait Seydina Anas seize am na seize taalibeem yoo xamante ni ci moom seize yoo xam ne jëlee nañ ko ci moom Seydina Anas ibn Malik c'est seize taalibeem jële nañ ko ci moom waaw ah, xam nga loolu mu mutawaatir waaw mooy loolu moom ne la bon yéen kon yéen daal foog naa ñu ne kon yow ni ñuy def Seydina Anas dañ lay tuddal taalibeem yi ñu ko jële ci moom après buñ ñëwee di dugg ci dalil yi ñu tànnal la lenn ci ñoom ñu ne la aywa ñu ne jàppal seize yooyu al imaam al xasanul basri allahu akbar mu màgg mi al imaam al xasanul basri al imaam abu qilaaba al jarmi deux mu màgg mi xumayd ibn hilaal trois xumayd ibn abdurrahmaan at tawil moom lañ xamee ci xumayd ibn tawil xumayd Humaydin Tawil cinq Qataada ibn Di'aama six Yahya ibn Sa'id al-Ansaari Yahya ibn Sa'id al-Ansaari eh, sept Seydina Saabit ibn Aslam al-Bunaani nga xam ne asbatu moom lañ naan moo ki gën a ci Seydina gën sax ci Seydina Anas waaw ak Bakr ibn Abdillah al-Muzani ak kan ba loolu mooy huit Abdul Aziz ibn Suhayb hmm? Seydina Suleymaan at-Taymi dix onzième bi Yahya ibn Abi Isxaaq douzième bi Seydina Zayd ibn Aslam sëriñu imaamu Maalik ibn Anas ak kan mooy doomu Aslam ma nga xam ne moo doon kii Seydina Umar ibn al ak kan Mus'ab ibn Sulaym muy treize ak kan Abu Asma quatorze ak kan Abu Qudaama Aasim ibn Husayn ak kan Abu Qaza'a ñuy seize seize personnes ngi ku ci nekk ci ñoom te nii imaam yi boo leen génnee ci ci boroom xam-xam xadiis yi dégg nga gaa yi ñoom Seydina Al-Hasanul Abu Qilaaba Humayd ibn Tawil Humayd ibn Hilaal Qataada Seydina Thabit ibn Aslam Bakr ibn Abdillah al-Muzani Abdul Aziz ibn Suhaym Sulaymaan at-Taymi Yahya ibn Abi Ishaq Zayd ibn Aslam Abu Asma Abu Qudama Abu Qazaa Mus'ab Zayd ibn yow Mus'ab ibn Sulaym waaye yow ma ne ñii <laughs> kasiirun kasiirun kasiir kasiir kasiirun kasiirun kasiir ñu ne nag bi ngeen xamee nii kon ñun suñuy mbir a ngi de léegi nag ginnaaw bi nga xamee lii mën lañu dugg ci dalil yi ah waaw dugg leen ci dugg leen ci dugg leen ci dugg leen ci mais nag du toute façon da ngeen di tënk affaire waaw parce que leer na lañ leen di may parce que yéen bu ñu seetloo waa xiraat waa ifraat amoon nañu ñoom ab jataay lañ amoon boo xam ne ñoom kese la woon waa tamatton it ab jataay lañu amoon yoo xam ne ñoom kese léegi waa ñii num tudd waa it ñoom bon yéen seeni dalil bariwul woon bu ñu juumul trois nga woon ah hadith sayyidatu Aisha bi hadith naa euh, Jaabir ak ki nga xam ne mooy atharu sayyidina Taawus loolu ngeen amoon kon yéen moom dañ leen a bàyyi ba ngeen jeexal yéen ñii nag comme que bi ngeen di jël presque ay foog naa ay côté trente minutes wala vingt cinq minutes ngeen waxoon moo moo jàlloon mbokk léegi nag ñun li ñu desee mooy trente minutes yi ñu dese léegi dañ koy bàyyi ki yéen waaw ngeen dérouler ci seeni dalil bu ko defee mooy mu compléter trente minutes ya ngeen jëloon ci jataay bi weesu bu ko defee nag léegi kon mooy yéen bëjjoo ngeen bu ko defee yéen. bu ko defee ngeen bëjju ki ñépp tolloo ñu ne waaw baax na loolu baax na kon ñun trente minutes lañ am pour continuer fi ñemoon ñu ne waaw aywa ñu ne kon bismillah léegi nañ jël comme que Seydina Anas lañ mujjee wax nañ commencé ci moom kon gis nga mbooloo mu bari mi ko jële ci moom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda dane hmm? dane xadis boo xam ne nag seydina bakr ibn abdillah al muzani moo ko soloowe ci moom mu ngi ci musnadu al imaamu ahmad ibn hanbal bi sanadin euh, saxiixin hmm? nga xamante ne nii mooy non seulement fii du moom kese mais Humayd at-Tawil moom moo ne am ba ana Bakr ibn Abdillah te Humayd at-Tawil wax nañ la bokk na ci moom ñi nga xam ne ñoo ko jëlee ci Seydina Anas mais loolu day am mooy mbokku taalibe yoo xam ne tey wax bii ñoom ñoo ko ñoo ko jëlee direct ci sëriñ bi beneen yoon ñu nettali wax boo xamante ne même mën na nekk même wax bi mais mu am ay yokk wala ay wàññi wala muy même wax bi moom mu jële ko ci beneen mbokku taalibe mooy dégg ko ci sëriñ bi des fois bu koy nettali day nettali directement ne sëriñ bi de nee na ma beneen bi mu ne sama mbokku taalibe diw nee na sëriñ bi nee na waaw loolu nga gis ne kon da koo am ci isnaadu aalin ak isnaad boo xamante ne nii moom ginnaa nekk isnaad boo xam ne bu gudd la waaw kon euh, Bakr na Abdillah al-Muzani on va faire vite sinon rek suñu trente minutes yi day day daldi day daldi kilbitewu day daldi jàll te ñun duñu pare kon nag Bakr ibn Abdillah al-Muzani yu mu ne Seydina Anas nee na nee na moom sami'tu Anas ibn Malik yuhaddithu man Bakr ibn Abdillah maa déglu ki nga maa dégg Seydina Anas muy nettali ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yulabbi bil hajji wal umrati jami'an waaw Seydina Abdallah Bakr ibn Abdillah nee na maa dégg Seydina Anas muy nettali mu ne sami'tu rasulallahi mu ne dégg naa ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yulabbi muy def talbiya mooy lan muy ihlaal bil hajji naan labbayka tal mooy ihlaal boo koy defit labbayka ngay wax mooy dama naan wuyu naa la ah wuyu naa la léegi yulabbi muy def ihlaal lan bi hajjin bil hajji wal umra jami'an ci aj ak umra ñoom ñaar ñépp laa dégg man Seydina Anas te Seydina Anas nee man ci suufu man maa ngi woon maa ngi woon ak Seydina Abu Talha la àndaloon ci géléemam géléemam tànku gil géléemam tànkam di laal tànku géléemu yonent bi sallallahu alayhi waaw nee tànku Abu Talha di laal tànku yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma dégg yonent bi alayhi salaam di wax naan labbayka bi hajjin wa umra wala bi umratin fan laa ko dégg Zul fii ngeen di waxe <laughs> waaw moo tax bi nga xam ne euh, Bakr ibn Abdullah nee ba ma ko ba ma déggee affaire bi nee bon moom comme que déggoon na am ci saxaaba yi yu doon wax loo xam ne ñoom dañ ne ak kese la def comme niñ ko solowoon comme niñ ko gis woon ci dal yu ñu jiitu woon ñi woon ifraat nee na ma wax ko Seydina Abdallah ibn Umar mu ne noonoo labba bi hajjin wahda yonent bi alayhi salaatu salaam ak kese la la la la la la def talbiya ba muy naan ba muy ihlaal nee na nag ma dajawaat ak Seydina Anas beneen yoon mbir mi mbir mi jaaxal ma ma ma daal di koy wax ne ko nag ah, man de yow fii jaaxal na ma hmm? mooy ma nettali ko li Mawlaana Ibn Umar wax ne ko ne noonoo ak kese la yoneen saa salaam defoon Seydina Anas ne mbaadu dañoo yaakaaroon ne ay gone lañ man maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan labbayka umratan wa hajja man maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu naan labbayka umratan wa waaw di talbiya yoo yële te loolu te loolu mu ngi ci saxiixay ni te xadiis boobu mu ngi ci saxiixay ni mooy xadiis bii ñu la wax xadiis bii ñu la wax mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiix imaamu Muslim ibn al ñu ne kon benn dalil la ngoog leer na te Seydina Anas nee na maa ko dégg waaw te gis nga li Seydina Omar euh, Abdallah ibn Omar ne ak kese mu ne waaye ñii maalu dañoo yaakaaroon ne ñun ay gone la hmm? ay gone ngeen ñu jàppe woon man maa bii bi yonent saa wax loolu bi muy talbiya loolu la wax labbayka umratan wa jaa voilà ñu ne benn ngoogu waaw léegi ñu ne leen am ngeen beneen ñu ne waaw waaw ñu ne mooy liñ la yow sax wax nga ko sànk mooy bi mu nee damaa newoon ci kaw gëleemu Abu Talha mu supporté ma inni ritfu abi talha wa inna rukbatahu la tamassu rukbata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yulabbi bil hajji wal waaw mu ngi noonu mooy li nga wax sànq kon jàllal bu ñu ko tekkilaat dañuy ragal mbir mi mbir mi jël suñu temps dañoo yàkkamti ñu ne la jëlal bu seydina Zayd ibn Aslam radiyallahu ta'ala anhuma comme ni mu newee ci eh, al Abu Bakr al rahmatullahi alayhi mu soloo ko ci xadis boo xam ne bu wér la ci chartu saxiix bi la eh? mu ne mu ne sayyidina anas moom sayyidina zayd ibn aslam mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ahalla bi hajjin wa umra kenn yonent bi ak li nga xamante ni mooy li nga xam ne mooy umra voilà ñu ne beneen a ngoongo de ñu ne waawow beneen a ngoongo Uh-huh. te même chose la comme nim ne ci li nga xam ne imaamu muslim daal dinay solo la même chose ci xadis boo xam ne nag Humayd ibn Tawil moom moo ko jëlee ci Seydina Anas naka noonu Abdul Aziz miñ la waxoon ibn Suhayb ñoom ak Yahya ibn Abi Ishaq miñ la waxoon ñu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ahalla bihima jami'an labbayka umratan wa labbayka umratan wa hajja mu ne moom seydina anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne man maa dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu naan mu naan mu ñaar yi yépp def ba muy talbiya ba muy ihlaal ñaar yi yépp wax labbayka mu naan lan nan la ñoom ñaar mooy lan mu ne mu ne labbayka allahumma labbayka umratan wa hajja labbayka eh sama borom maa ngi lay wuyu umratan ci umra wa nag ak aj labbayka wa hajja wuyu naa la umratan wa hajja mu ngi noonu ñu ne kon loolu du beneen xadiisa ah. ba léegi ci seydina anas ibnu malik radiyallahu taala anhu ñu ne léegi hmm? seydina anas léegi dañuy jël benn kese après ñu jàll ci yeneen xadiis yeneen saxaaba yiñ la waxoon boo ko defee nga xam ne ñun ñun suñu wax moo gina dëgër fopp ñu fi jàll waaw ñu ne la xoolal mooy <clears throat> bu kii bi bu Seydina Qataada Seydina Qataada ibn Di'ama as-Sadusi rahmatullahi alayhi mu ne sa'altu Anas ibn Malik damaa laaj Seydina Anas ma ne ko kam hajja an-nabi man Seydina Anas mais yonent bi alayhi salaatu salaam ñaata yoon laaj xaala nee na mu ne ma xajjatan waaxida benn aj waa tamara arba'a marrat def na umra kanta umraam ñeent la yii yëpp leeraloon nañ ko waaw umratuhu zaman al Hudaybiya mooy ba demee ci sixième année ba dem Huday di dem Makka ba àgg ca Hudaybiya waa Makka bloqué ko foofule ne ko doo gis Kaaba gi waaw benn umra bu njëkk gaangoog wa umratun hu fi Dhil ak beneen umra bu mu def ci Dhil mooy année ba ba ñëwoon ndax accord Hudaybiya yi ñoo ko ne woon tay doo fi dugg da ñibbi ba ak mii di ñëw yaar yépp nag ci Dhil la minal madinati bàyyi ko Medina mu ne wa umratuhu wa umratuhu minal Ji'irrana ak umraam gi nga xamante ne nii fa la demee fi nga xamante ne mooy bi mu jógee Ji'irrana mooy ginnaaw ba mu séddalee lii wu Xunayn yi mu ne xaytu qasama gani ganimata fa nga xamante ne nii fa la séddalee màngum waa Xunayn mu ne wa umratuhu ma xajjati ak umraam gi nga xamante ne moom la def mu ànd ak ajam loolu mooy qiranno te loolu moom ci saxiixay ni voilà kon nag ñun nañu yem foofu ci wàllu Seydina Anas ibnu Maalik radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi ñu ne leen kon indi leen yeneen <coughs> indi leen yeneen ñu ne ñun am nañu yeneeni xadiis yoo xamante ne jëlal comme que ñu ngi woon ci Seydina Anas nii hmm? nañ jël baay jiit leen muy Seydina Abu Talha radiyallahu taala anhu mais hmm? Euh, bon <clears throat> ñun nañu bàyyi bii sax parce que al-Hajjaj ibn Arta moo fa ne te dafa am kii dafa am wax ci moom nañ bàyyi nii léegi nañ jël beneen jëlal xadiis bi nga xamante ne nii mooy euh, euh, <coughs> kon riwaaye Abu Talha bi Euh, moom moom lañ la xajjaaj moo fa ne nañu bàyyi nañu bàyyi nañu bàyyi waaw nañu bàyyi mu jàll la léegi nag euh, nañ jël Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas waxoon nga ko fi jal jamono ji weesu li ci waa ña doon wax euh, ña doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi dafa xiraan dafa dafa tamattu ñun d'accorduñu ci loolu fenn Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas la mu doon wax mooy nettaleem ba moo moo moo ad-Dahhak ibn Qays jamono ji Seydina Muawiya daal di woon ak loolu dim ne tamattaana tam bi bi bi bi bi ñuy waxtaan bay wax ci wàllu tamattu ba ad-Dahhak ne lii kenn du ko def illaa man jahila amrallah ki nga xam ne moom moo am mbiru yàlla Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas na ko bi sama qulta ya ibna akhi li nga wax yow sama doomu mbokk ad-Dahhak ne ko xat ne ko

ñu ne la loolu tamataanaa boobu muy wax mooy lii la parce que moom lañ la doon wax te li la koy wan mooy ñoom saxaaba yi radiyallahu dañuy tudd motan di ci jublu xiraan te lan moo lay wan ne di ci loolu benn affaire la mais di ci jublu sax benn mooy que def umra kese kese kese kese ci jamonoy aj parce que ñun lan moo ñuy wan ne loolu la ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas jublu parce que lim ne ñun def nañ ko wa huwa yawma idin kaafirun fi nuhuush fekk Seydina Muawiya la doon wax fekk comme comme da doon tere moom mu ne ma ne def nañ ko fekk fekk kan moom mii fekk moom mii di di di di Seydina Muawiya yéeféer la woon nekk Makka te loolu moom leer nañu ne du fatxu Makka non leer nañu ne du lan du du du aj gi période aj bi parce que Seydina Muawiya jullit la woon waa Makka dugg nañ ci l'islam bañ fatxu Makka kañ la amoon fatxu Makka am bu yàgg ci huitième année la ba waa Makka dugg ci lislaam kon mooy bi muy wax benn affaire rek la mën a doon mooy non seulement du Hudaybiya parce que Hudaybiya waa Makka tuubuñu woon mooy ñoom tuubaguñu mooy ñoom waa Makka tuubaguñu woon benn affaire a kon mooy mënu nekk sixième année bi te tamit mënu la nekk umratu kon fenn umratul umra gi mu nga xam ne moom la doon fay umra googu it waa Makka tuubuñu même bu dee ne am nañu ne Seydina Muawiya moo njëkk a tuub Abu Sufyan kon mooy buum ci man di doon en tout cas xam nañ ne nekkuloon période aj gi moom fi ñu tuube mooy bañ ubbi Makka te yonent saa salaam umrawaat na waaye guddi la woon guddi la woon mooy umratul Ji'rana guddi la woon kon bi muy wax benn na mën a doon mënula nekk aj bi wa huwa ñun def nañu ko mooy Seydina Sadima mi wax ànd nañu yonent ba saa saa def umratul qada mooy bi accordu Quraysh yi ne woon boobu lañuy d'accord waaw kay umra boobu la woon boobu noonu lay wax te boobu noonu ci la Seydina Muawiya nekkoon ah yéeféer kon nag loolu liñ ci jublu moom tamattaanaa ñun ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk Muawiya mii yéeféer la woon loolu kon mooy dañuy leen lu ci ajji <laughs> kon kay affaire bi ñoom kon da gis ne kon mutan mutaatul hajj ak tamattu dañ koy wax di ci jublu lenn tamit que ne mooy ne dañoo def dañoo umra ci jamono yi aj ndax zul qa'da la woon te zul qa'da ci weeru aj yi la bokk waxoon nañ la al ash al hajju ashhurun ma'lumatun aj ay weer la yoo xamante ne yu ñu xam la te weer yooyu mooy ñoom shawal zul qa'da zul hijja léegi est-ce que zul hijja ci dix jours yu njëkk yi la yem wala day dem ba zul hijja weesu loolu ba ba jeex bokk loolu gisoon nañ ko kon mooy mun am taman fii dañuy leer ne kon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas yéen waa tamattu yéen ña doon wax naan lii suñu dalil la du seen dalil parce que leer nañu ne loolu moom xewul woon jamono ji parce que Seydina Muawiya jullit la woon kon nag tamattu bi ñuy wax mooy kon yéen mooy lañ leen waxoon ne leen ci kaw noonu nag gis nga saxaaba yi fi yi ngeen soroo ci yéen ne yonent saa sallam dafa def tamaton yooyu ñun ñii la xiraan lay wax xiraan lay wax parce que <laughs> yéen waa tamattu d'accord ngeen leen na surtout al euh, ñi nga xam ne comme wax al imam euh, Muwafaquddin Ibn Qudama yéen d'accord ngeen ne yonent sallallahu alayhi wasallam de toute façon ba mu umra génnul ci umraam gi yéen d'accord ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog umra mais génnul ci umra gi comme ñeneen ñi mu ne woon ku ën yéen génn leen seen <coughs> la ngeen façon def ko aj def leen ko umra yéen même bu nee ne tamatoo ngeen wax d'accord ngeen nee ngeen moom bu spécial la parce que génn ci parce que had yu yim yoroon loolu dañ naan had yu yi taxul parce que lenn la du had yu kese mooy ne dafa def xiraan la def te loolu yéen loolu ñépp xam nañ ne ki def loolu xiraan la def mooy ki def umra hmm, def ak boole leen yéen mooy ne loolu de toute façon jubluwu ci tamaton parce que bu doon tamaton la xam nañ tamaton tamaton mooy nga nga nga def umra ci weeru aj yi ba pare door a def aj te loolu yeneen saa salaam deful loolu d'accord ngeen ci kon yéen buy utiliser saxaaba yi naan tamat tamattaa wala tamattaa naa ñoom Seydina Imran loolu dafa leer ne ñun ñii lay wax xiraan lay wax waaw mais xiraan lay wax léegi ñu ne <coughs> nañ leen jël nañ leen jël xadiisu Imran bi ñu doon wax sànq xam nga yéen waa tamattaa waxoon ngeen ko bi mu doon wax mutarrif naan ko man dinaa la indi mu muhaddisuka ko hmm? xadiisan asa allahu an yanfaaka bi dinaa la nettali benn nettali boo xam ne amaana buur yàlla di la ciy jariñ waaw ne ko inna rasulallahi yonent bi alayhi salaatu salaam qad jamaa bayna xajjatin wa umra yonent bi sallallahu alayhi dinay dajale booleel jamaa kay leer na xool fi jamaa bayna xajjatin wa umra loolu du qiraan qiraan mooy da boole deux yi acte umra yi dugg ci at ak aj yi loolu la euh, Seydina Imran wax noonu mu ngi noonu kon kay gars yi affaire yi daal dinay leer quoi te hmm? ne yéen tamaton yéen xaw ma ñan de yéen moom de toute façon tontuwaal nañ leen entre temps waaw te te yéen li ngeen doon wax <coughs> noonu lañ leen di waxaale rek ci xadiisu Xafsa ba ngeen yaay xaf sa ba ngeen doon wax bi nga xam ne Seydina Abdullah ibn Umar a na Sayyidatu Xafsa moo ma ko nettali. voilà moo ma ko nettali loolu noonu dañuy leer ne loolu waxul woon tamaton gi yee ndax ñoom def nañ tamaton waaye yonent saa deful tamaton waaw deful tamaton mooy bi mu naan ko lan moo tax nit ñi génn ci seen umra gi te yow génnoo ci mu naan ko moom lañu waxoon sànq inni labbattu ra'si wa qallattu hadyi fala ahillu hatta anhara te mu nekk ci saxiixayni loolu noonu dañuy leer ne loolu dañuy leer ne tamaton waxul tamaton gële mooy ñoom soxnaam yi tamatoo lañ defoon waaye yonent saa sallam deful tamaton ndax ku def tamaton mooy ne loolu la boo agsee foofu boo defee umra ba pare yii ñu la xaraamaloon yii ñu la tere woon day daganaat ci yow te yéen ñépp d'accord ngeen ne yonent saa sallam deful lool kon kay loolu ci la ñuy xam ne mais leneen lee fi des mooy xiraan te xiraan dañ koy woowee tamaton inda salafi <laughs> aw kon nag affaire baa ngoogu léegi Euh, ñu ne xoolal te sayyidatu Hafsa dane hmm, mawlaana ibn Umar radiyallahu ta'ala moo ne axbaratna Hafsa comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Ahmad solowee hmm, ci sanad boo xam ne bu wér la sayyidina kii euh, Hafsa mu ne bintu Umar moom mu ne yonent bi salaam amara azwaajahu an yahlilna aama hajjatil wadaa fa qaalat lahu fulaana maa yamna'uka an tahilla qaala indi labbattu ra'si wa qallattu hadyi fa lastu uhillu hatta anhara hadyi mu ne man dama takk mooy li ñu waxoon dama takk sama bopp bu traité ko defar ko daal di qallattu hadyi sama hadyu daal dinaa koy def taqlid fa lastu ahillu man nag duma duma dagan mooy yi nga xam ne mooy yi ñu nga ma yi ñuy tere ki ki ki umra duma daganat lu dul ma dagg ma ma ma ma loj sama géléem loolu xam nañ ne ku xiraanay def loolu waaw ku xiraanay def loolu ku xiraanay def loolu waaw xam ngeen ne mos ku ku ku képp koo xam ne day tamaton indiwaale fa gàtt gum rendi moom mën na koo rendi après waaw alors que mën na koo rendi buy buy buy génn ci kii bi buy dagg karawam après mu rendi lu muy rendi loolu ñun ñëpp xam nañ ko léegi lan moo tax yoneen saa salaam defu ko defu ko parce que dañ xul woon tamaton mooy tamaton gi ñu xam deful lool lool tamaton bi mu def mooy li nga xam ne dañ koy woowe xiraan loolu loolu li la def lool kese la kon nag mu ngi noonu mu ngi noonu kon nag affaire yi leer na quoi que ne yonent saa li mu defoon mooy tamaton léegi ñu ne leen lool yéen xaar leen léegi nag ñu ne yéen am ngeen yeneeni yi ñu ne waaw yu xam nga waxoon nañ la ñun moom suñuy dalil de toute suñuy dalil de toute façon manu la jeex suñuy dalil manu la jeex ñu ne leen indi leen indi leen yeneen parce que seen waxtu bon léegi nag na ngeen xam ne nag seen waxtu nag léegi mu jeex waaw seen waxtu léegi mu jeex li ci des bariwut ñu ne garaawul loolu koy garaawul jëlal Seydina Abu Qatada radiyallahu taala anhu nee na hmm? nee na nee na innama jamaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bayna alxajji wal umra li annahu alima annahu la yaxujju ba'daha saydina abu qataada alxaaris ibn rib'i al ansaari radiyallahu taala anhu nee na yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama dafa dajale diggante aj ak umra parce que xam na ne après du ajaat waaw moo tax mu boole mu boole leen ñu la loolu mu ngi noonu ñu ne la déglul am nañu beneen xadiis boo xam ne Seydina Suraaqa ibnu Malik ibnu Ju'shum moom moo ko nettali Seydina Suraaqa ibnu Malik ibnu Ju'shum mu ne xoolal mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad te leen bi ñu wu ñu dëgër lañu mu ne moom Seydina Suraaqa ibn Maalik xam nga Seydina Jaabir dina nettali nettalim xadiisam bi dina ci tuddaale mu ne yoneen Seydina Suraaqa dane sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu daxalatil umratu fil hajji fi hajjatil wadaa'i mu ne moom Seydina Suraaqa man maa dégg dalil boobu man nga ne tamit Jaabir nettali na ko comme ni ne saxi imam Muslim xadiisam bu gudd boobu mu ne qarana boole na mu ne mu ne bon sami'tu man Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum radiyallahu anhu dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu naan daxalatil umratu dugg na fil xajj ci ak ilaa yawmil qiyaama ba bés pénc di jeex waaw ba bés pénc waaw sum qaala sayna Suraaqa mu ne wa qarana an yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di boole di boole li nga xamante ne nii eh, fii xajjatil wadaa mooy boole na umra ak aj ca la nga xam ne mooy xajjatul wadaa moom yonent bi alayhi salaatu dafa boole ñu ne voilà affaire yaa ngoogu lii leerul ñu ne la léegi <coughs> léegi jëlal Seydina Abdallah ibn Umar ak Sayyidatu Aïsha peut-être ñu jeexale ci deux yooyu comme ça ñu wan la ne même ñi nga xam ne dañoo soloo ci ñoom ifraat ak li nga xam ne sax mooy itlaq bi surtout bon surtout ifrat ci Seydina Abdullah ibn Umar ak Sayyidatu Aïsha ci wàllu itlaq mu Sayyidatu Aïsha ñooñu soloo nañ ci ñoom ne yonent ma la am xiraan la def te bi ñuy wax li tax yéen ak waatamaton te yéen it ñi ne Sayyidatu Aïsha waaye moom Abdullah ibn Umar ñoom it dañuy euh, xam nga ñoom indiwoon nañ seeni dalil jële ay xadiis yoo xam ne ci ñaari saxaaba yii radiyallahu anhuma pour wane ne tamaton la yoneen saa saam def ñu ne leen liñ leen waxoon sa sayna Sa'd na bi wax c'est pareil tamaton loolu saraf yi dañ ko doon wax saxaaba yi radiyallahu dañ ko doon wax jublu ci xiraan te loolu Seydina Imran leeral na ko léegi waaw bi ne tamataanaa ñun def nañ mutaa ñun ak yoneen saa salaam leeral na ne qarana bayna umrati wal hajj mooy jamaa baynahuma da leen a boole léegi déggul si euh, saxiixayni sayyidina abdallah ibnu umar radiyallahu taala anhu mu ne tamatta'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa' bi um bil umrati ila al hajj wa ahda fa saaqa ma'ahu al hadya min dhil hulayfa ah wa bada'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa ahalla bil umra thumma ahalla bil hajj mu ne moom Seydina Abdallah ibn Umar yonent bi alei satu salaam dafa def tamattu te tamattu bi leer nañu ne ñun ñépp ci d'accord xataa ñi ne tamattu la def ña ca dëgër ña seen wax tax ñuy wax ñooñu nee nañu yonent bi salaam deful tamattu gi nga xam ne moom la ñu xam génnul ci ak ci umraan bi dooru duggaat ci ak gi ba xalaal dooru duggaat ci ak gi defu ko comme nag ca la ñuy xamee ne kon yéen tamattu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy def na une pierre def na tamattu fii xajjatil wadaa mawlaana ibn Umar mooy wax ci xajjatul wadaa bil umrati mooy umra la umra ilal xaj ci jóge ci umra dem ci ak loolu mooy lan loolu mooy lan wa ahda mu indiwaale e, kii nu mu tudd hadaayaay dina fii xajjatil wadaa bil umrati ilal xaj mu ne fa saaqa ma'ul hadiya min Zil Xulayfa Zil Xulayfa la jëlee hadiyu yi fa la ko conduire dem Makka mu ne wa badaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa ahla bil umra yonent bi alayhi salaam tàmbale def labbayka allahumma bi umra summa ginnaaw gi ahla bil xajji ginnaaw gi mu def labbayka allahumma bi xajji boole leen mooy bi xajj léegi nag fii di nga ne bon kon kay lii day wane ne kon yow waa tamatoo li ñu wax loolu la mooy dafa def ajja ay umra ba pare def aj ñu ne la mais loolu lañ la ne kenn ci ñoom neewul ne loolu la def amul kenn ku ne yeneen saa salaam lu dul lu daif la kay doon wax al imaam Ibnul Qayyim naan bu dee am na ñu ko wax ña wax loolu ñoom dañoo def def le complètement moom naa la doon wax ne bu dee am na benn boroom xam-xam bu ko wax mooy ne kooku dafa def def le vraiment parce que amul benn riwaay buy ñëw ne yeneen saa salaam loolu la def mooy yéen waa tamatoon d'accord ngeen kenn yeneen saa salaam yéen yéen a ne deful mooy génnul ci umraam gi duggaat ci aj gi defu ko. parce que lan dafa indi mooy nekkuloon xalaal parce que dafa indi hadiyu yi mais loolu lañ leen di wax ne ñun nag loolu noonu lañ ne ne loolu mais loolu mooy xiraan loolu mooy xiraan te ñun ñëpp kon xam nañ ne yonent saa sallam deful ihlaal bil hajj defu ko yow mu tarwiya du jour boobu la ko def muy huitième jour bi du jour boobu la ko def comme ni nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la wax def leen tamaton dindi leen seen aji ngeen def ko ngeen def ko umra ñi def umra li ñu def yoneen saa salaam deful lool kon bu ne tamattan loolu xam nañ ne tamattan saxaaba yi dañ ko doon wax jublu ci xiraan lii mooy kon Mawlana Noomar dëgg la man nga ne dafa ne labbayka allahumma bi umra après mu ne labbayka allahumma bi hajj waaye dañ naan la Seydina Anas nee na man ma ne fi ma newoon ci yoneen saa salaam gëleemu Abu Talha ah ak gëleemu yoneen saa salaam seen tànk yi dañ doon laalante leen saa salaam Zul Xulayfa mu naan labbayka allahumma bi hajjin wa umra boole leen kon kay yow yéen yéen kon ñun li ñu am dafa leer naññ kantaa Mawlaana Ibnu Umar nag ke Mawlaana Ibnu Umar yow li li mu wax yéen dafa yéen a ko yéen a kon yéen li bëgg a wax mooy dafa def umra ba pare après mu aj loolu waxul loolu jubluwu ci loolu te mënu ko ci jublu waaw parce que yeneen saxaaba yiñ la fi wax kene ñoom ñoo wax lu leer ñoom Seydina Ali ne lii la def ñoom Seydina Usmaan ne ko waaw Seydina Omar mais boromam yónnee ko malaaka <coughs> ne ko demal nga wax ko waxal lii jàpp nga ne ne saa suñu borom nag nee na ko defal lii te def ko waqul hajjatan fi umra mais loolu la wax <coughs> yeneen xadiis yi ñëw nag bi wax naan dafa def tamattan loolu dañuy xam ne tamattan boobu mooy xiraan tamattan day tudd déggoo <coughs> faman tamatta bil hajji ilal bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi moo tax ñoom ñaar li alxuraan wax képp ku def loolu une pierre deux coups da ngay rendi dara te loolu waa tamattu ak waa xiraana ci yem kon kay xam nañ ne gars yi loolu leer na ñu ne léegi <clears throat> Seydina Kanta Sayyidatu Aïcha Seydina Urwa moo ko jëlee ci moom sa benn mooy la même chose li li hadith Seydina Abdallah ibn Umar bi wax loolu la Sayyidatu Aïcha wax léegi nag ah, ah, ah, alta alta alta seen waxtu nag jeex na ñu ne bon c'est euh, <coughs> ban heure ñu ne bon jot na ñu ne mais benn rek Sayyidatu Aïcha mu jeex parce fii dañ ne ñoo yem rek xoolal dañu xam nga Sayyidna euh, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu comme ne sax imam Muslim hmm? euh, kii même mu ngi sax yi Sayyidatu bi bi Sayyidatu kii Sayyidina Abdallah ibn Umar dañ koo laaj mooy ñoom Mujaahid ñoom mu ngi ci sunan euh, al imaam Mujaahid nee dañ koo laaj dañoo laaj Mawlaana ibn Umar ne ko ñaata ñaata yoon la yeneen saa salaam umra mu ne ñaari yoon Sayyidatu Aïsha dégg ko ne alimat alima ibn qad laqad alima ibn Umar anna siwa allati qarana bi hajjati mu ne ah ibnu omar de xam na ba mu déggee mu ne moom dane ñaari yoon bañ ko laajee ñaata yoon la yonent saa sallam moom ra mu ne ñaar hein sayyidatu Aisha ne fekk sayyidna Abdullah ibn Umar a ngi dégg déggoon ci Urwa ak Mujaahid bi mu dañoo dugg dégg sayyidatu Aisha di soccu ci néegam sayyidna Abdullah ibn Umar nekk ci biir ba ñuy gis salaatul duha am ñuy julli laaj ko ne ko mais salaatul duha mu ne ñu ne ko ñaata yoon la moom ra nañ ko saxiix yi ne bii bu riwaaye imaam Abu Dawud mu ñu ne ko ñaata yoon la yonent saa salaam umra yow ibn Umar mu ne ñaar Sayyidatu Aisha dégg ko ne laqad alima ibn Umar ne Abdullah ibn Umar de xam na ne yonent saa salaam ñetti yoon la umra boo ci mooy siwaa ba mu des allati qarana hajjata mooy kat bi nga xam ne moom la def xiraan boole ko ajam bi kon Sayyidatu Aisha waxul ne yonent ta loolu mooy yonent saa salaam ñun d'accord nañ ne ñeenti umra la def. benn umra bi mu ngi ko def ci aj gi loolu lenn Hudaybiya mooy xadiis bi ñu gisoon sànq Hudaybiya umratul qada umratul ji'rana ak di mu booleeg aj gi kon yéen waa ifraat moom surtout yéen waa ifraat moom moom mbir mi dafa leer que yéen moom li ngeen wax lii wa ko gën a dëgër waaw te yéen d'accord ngeen leen sa salam umra nag ci aj gi waaw te kenn soroowul ne yeneen sa salam dafa pare aj ba pare umra loolu moom amul li li al imaam al-Hafiz Kathir wax nee na loolu it kenn ko solowut moom loolu moom solowuñ ko fenn non seulement du bu da'if du bu xasan du dara kenn yeneen saa salaam dafa aj ba pare ba pare ci aj bi après moo umra comme li nga xam ne loolu la waxoon sayyidatu euh, sayyidatu Aïcha bi ko mais nit ñi dañuy dem ak aj ak umra man may dem ak aj kese mu ne frère am bi sayyidna Abdurrahman ibn Abu Bakr ne ko àndal ak moom nga yóbbu ko ba Tan'im après mu umra loolu moom yonent saa salaam defu ko kon nag yéen tey tey te d'accord nag yonent saa salaam ñeenti yoon la umra taw benn bi mook aj gi la àndal kon loolu waaye gars yi lay wax léegi ñu ne nag bon euh, jazakumullah parce que nag on <coughs> bon jeex na yéen seeni dalil bon des na mais nag fii ñu ñuy yem waaw alhamdulilah kon jërë nga jëf bon léegi nag ñu ne leen nag yéen ñeenti côté yépp nag dañuy xaar bu bii di ñëw nag ñu xool nag ana kan moo gën a dëgër la wax tarjiix ak lan moo tax ñu ne diwu gën a dëgër la insha allah bu ñu paree foog naa tarjiix bi peut mu jëlal ñu temps bu bari peut-être tamit du ñu jëlal temps bu bari sinon bu lay jëlaluñu temps bu bari buñ ci paree masala bi ci tegu mooy léegi ñe ñetti façon aj yii est-ce que am na wuute ci boroom xam-xam yi d'abord mooy est-ce que jamono jii nii